jeex na léegi nag qiyaasul awla maanaam qiyaasul as-sabr wa taxfiif mooy ne par exemple mooy li ma joxe woon sax comme exemple boo xam ne l'islam day ñëw tere ne lii wëg lii wëg lii tere naa ko léegi borom xam-xam bi rahmatullah li tax muy dina def loolu mooy ne pour bu amee lien lu leen boole lu te loo xam ne moo war a tax ñu tere leen ñoom ñëpp boole leen ci texte bi noonu après du ko may foofu du taxaw foofu mooy ne day xool après lépp loo xamante ne nii noonu la mel noonu la mel da koy jox àtte loolu mooy par exemple sàngara foofu léegi ci suñu xadiis bi yonent bi saa salaam da ne yutahhiruhal maa'u wal qaral san mooy bu Salama ibnul Muhabbab bi radiyallahu anhu léegi bu ma xamee ne mooy mooy al maa'u wal qaral mooy dafa ne ñoom ñaar ñoo koy setal ñoo koy laabal léegi bu ma daray fexe xool ñoom mooy ndox meeg neb-neb bi ban ban ban ban ban objectif lañ fiy def mooy laabal mbir mi bu ma xasee xam loolu mooy damay xam ne kon lépp loo xam ne day laabal mooy dootuma ko yemale ci ne rek lii rek ko mën a kii mooy bu dee am naa kon dóom falaay jógee xam ne kon bu dee dóom wala ay xorom ak yooyu dañuy laabal kon de ñoom dañuy bu duggaale ci biir ndax objectif bi le fait le mu tudd ndox ak nag ne moo doon objectif bi moo doon mu laabal bu ko laabalee nag buñ gisee leneen en dehors ñaar yooyu luy laabal mooy day baax loolu la lu am solo la nag ci masala yu bari nag lay daw nga xam ne euh, moo mooy tax rek. mooy mooy mooy tax léeg-léeg nit ñi naan gaa waa ji dafa dëgëru fit tere loo xam ne alxuraan terewu ko alors que ki koy wax moom moo xamul dara mais nag comme que en ay am nii la doon te waxtaan ak am nii moo gën metti waxtaan ak ku xam ndax waxtaan ak ku xamul ku koo xam ne moom ci lam daay la bokk mooy ne amul benn fondement booy wax ak moom boo nee am mu ne la tan moo la ne am la yow yàlla wax nga naan daf da dafa am mooy ne amul règle seen waxtaan du am règle ah, ku ko doon wax sax imam Shafi'i rahimahullah mu ne moom moom waxtaan naag dàggasante ci wàllu diine pas dàggasante comme ni ñu ko xamee nii kii noonu ku xamul ku ku xam boroom xam-xam waa débat voilà moom mu yey mu def ko ku xamul dara waa ji yeey ko waa ji xamul dara ndax ku xamul dara yow day ñëw bouleverse ci yëpp mooy ne yow doo xam nan ngay waxee moom doo xam fooy tàmbale ak fooy dalale te moom moom fi muy wax lenn la mooy ne yii yëpp amul yow yii ngay wax fan lañ ko bind te moom fi ñu ko bind mooy alxuraan jàpp na ne loolu rek la loolu moo tax yii nii mu baax ci borom xam-xam bi bu ko xamee ay asabru wa taqwa ma ma xaafantu aliman illa mm-hmm. voilà wa ma xaasamtu jaahilan illaa ghalabani voilà mu ne man voilà loolu la imam Saafi rahimahullah wax moo tax moo tax léeg-léeg yenn débat sax du ko jar hmm. bu la leeree na yow émission sàngam ña fa nekk vraiment boo fa demee yow après mooy ne sa yéene dina baax di nga bëgg a mais après yow ñi lay seetaan surtout bu dee ñoom ñoo ñëw te ñoo ëpp ñuy seetaan dañuy mujj yow kon xam-xam la jàpp ne nekk nii la mel moo tax yooyu di ko moytu tamit xam tay ràññee baax am na du fu ñu tudde tudde débat rek nga daw mooy seetal ñan la est ñii jar nañ koom jaru bi ñu tegu mooy mafhumu shar no at-tahrimu yujibu an-najas mooy sharia bu bu teree bu xaraamalee mbir loolu day waral automatiquement day waral ne dafa sobewu te loolu moom la saxaaba yi radiyallahu comprendre moo tax ñu ne ko innaha yonent sallallahu alayhi wasallam biñ ko rombee muy ñoom ñuy jëri kii bi mu ne leen a neexoon ngeen jël der bi dana leen lii allah da ñoom dañ ne ko lii médd la li tax ñu ne ko médd la mooy ne ñoom xam nañ ne médd dafa sobewuta manuñu ko mooy le fait que mu nekk médd moo tax mu nekk sobe manuñu ko jëfandikoo ba ñu ñëw leeral ba yonent saa salaam leeral leen ne leen lekk gi lañ tere mais kenn terewul boo wullee der bi nga jëfandikoo kon loolu mooy lépp loo xamante nit ñi dafa génn àddina euh, moo xam moor mu moor naturel la yooyu yooyu daal yooyu yépp dañuy mujj nekk loo xam ne ba mu des yu ñu waxoon surtout nag surtout doomu aadama mooy doomu aadama bu génnee àddina moom Euh, yaramam ak yooyu mooy ne du du du du du du sobe mooy sobewul le fait que ñu koy sang nag loolu tekkiwul ne dafa sobe tax ndax jullit day am janaaba di sangu set te pourtant sangu set bi tekkiwul ne dafa sobewu comme li yonent bi sallallahu alayhi Abu Hurayra ak Hudayfa ibn Yamaani radiyallahu ta'ala ba mu leen ba ba mu leen gisee après ñoom ku ci nekk gisatu la mooy na nga nga nga nga nga dévié daw. voilà roccee ko mu après mu ne ko mais Xudayfa wala yow Abu Hurayra fan fan nga ne woon da nga ma gisoon sànq gisatu ma la mu ne ko ndax dafa damaa amoon janaaba moo tax ñoom mu ne ko subhaanallah innal mu'mina la yanjus mooy julli ci gëm yàlla du sobewu loolu ci la ñuy xamee ne le fait que ñu koy même yéeféer bi sax. moom bu génnee àddina sax loolu tekkiwul ne moom dafa sobewu ndax sobeeg yéeféer ci wàllu aqida la mais du wàllu yaram bi lii ndax yàlla moo ne euh, wala qad karamna bani aadama euh, léegi bi ñu tegu kon mooy mafhumu shart kon mafhumu shart ci mafhumul muxaalafa yi ñu gisoon sànk euh, mafhumu shart mooy mafhum bu koo xam ne bu condition la comme yonent saa salaam li mu wax Abu Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhuma idaa dubira al ihaabu faqad tahur bu saa bu ñu wullee der bi der mooy laab na léegi lan laay dégg contraire bi mooy bu ñu ko wulliwul laabul loolu mooy nag ci texte sa charian yëpp mafhumu shart nag moom bokk na ci yi nga xam ne yu dëgër la ndax mafhumu shart ah, xam nga bi ñu ne ci masala fiqh yi moom la waa jumbuur jamaahir sax waxoon ah, imaamu Zuhri tontu woon na ko ndax affaire bi comme que moom dafa gisoon ne moom deru der bi moom nga wulli ko nga ñàkk koo wulli bu métti bien sûr ñoo yem ñoom bokkoon nañ ci liñ ko doon tontu liñ ko doon tontu mooy mafhumu shart bi dafa am solo mooy bu nee bu ngeen ko wullee munaaf mooy loolu liñ loolu dañuy xam ne bu ñu ko wulliwul kon du laat ndax kon wax ji dootul amati sens day mel ni mooy ne kon jaru ko woon bu doon ne day laabal bu ñu wulli ko ñu ñàkk koo wulli bi day yem kon day mel ni wax ji jaru ko woon ñoom bokk nañ ci façon tontu yi nga xam ne tontoon nañ sauf que imam Az-Zuhri rahimahullah moom la léegi lu gisoon euh, nga gis ne imam bi mu nekk yooyu am na am na bu am na ñoo xam ne bu doon ñoom la kenn du leen bàyyi kenn sax du leen cité bu la ndax lool day am dafa am façon nit ñoo xam nañoo ñoom même bu dee sax am nañ xam-xam nii mais bu ñu wutee ak ñépp moom kenn du leen tudd dañuy jàpp ne ñuy seenu wuute moom jaruñoo boole ci wax mais moom ni mu nga xam ne ni mu màgg woon ak fi ñu yemoon ci xam-xam ak yooyu ak imaam bi mu doonoon rahimahullah moo tax seeni wax jara ba ñu leen di bàyyi xel même bu dee da gis ne ñoom rekk ngay gis ñu wax ko xam nga yooyu day am ci masala yu bari ndax al kii euh, al amash rahimahullah mooy ci affaire suba bi fajar hmm. kañ la xëdd gi yamam déet moom moom moom xëdd ba mu yar pour moom mën naa nekk mais da ngay gis ñu koy cité mais tekkiwul ne mais yooyu da ngay gis ne li tax lan moo tax ñu koy cité ndax ndax boroom xam-xam bu mag la te tamit ku ñu am ku am boroom la xam-xam yi rahmatullah même bu dee li ñu wax ñu moom daanaka da cee beru ak ñenn mais da ngay gis ne dañ koy cité noonu ndax tamit fi mu fi mu yom kii woon ci wàllu xam-xam rahmatullah alayhi looloo tax ñu doon cité bii tamit mooy daal mafhumu shart lool la mooy bu ma nee ku génn du am bu buy séddale benn mbir ne nag damay séddale dans dix minutes mais ku fi génn moo xam da ngay saw moo xam nooy def doo am ku bëgg am nooy def da ngay toog pourtant neewuñu toog leen ngeen am moom daal li mu wax le benn kàddu la ku génn doo am mais waa ji moo ci ku bëgg am rek yow yaa ci comprendre ne kon damay toog loolu mooy mafhumu shart bi léegi nag bi ci mujjoon mooy zikru ba'd ba'd afraadil umumi la yuxassisu loolu mooy ensemble bu ñu tuddee benn partie ci ensemble bi tekkiwul ne ensemble boo xam ne dafa général tudd ci benn tekkiwul ne ci yooyu noonu te ne da koy particulariser mooy yeneen saa salaam ci hadith yi tuddul ne al-Qaraz muy nem nem tudd ko ngir ne loolu rek moo mën a setal mais da koo tudd en guise de tudd ci benn ci yooyu mais lépp loo xam ne dina remplir li nga xam ne moom la nem nem mën a def day baax loolu mooy suñu masala bii bi euh, ci ndax loolu voilà voilà xam naa kon insha dañuy yem noonu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 waaw surtout foofu noonu maanaam pare bu ñu insha allah dañ bàyyi xel euh, ba ñu pare insha allah ñu doon def waaw léegi bu ñu ñu ñu ñu voilà léegi kon xam naa insha allah euh, jërëjëf jazakumullahu xayran ci euh, leera bi ak ci leer am solo bi léegi waaw soxna dafa amoon laaj waaw ñooñu lan yéegal bu génn dix-huit ans non dégg nga muqaddam muqaddam nee na muqaddam nee na dafa da maanaam mineur fa amul dix-huit ans doomu yéefal ah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala waaw doomu euh, ane doomu yéeféer bu génn àddina lan mooy àtteel mooy àtteel ñu ngi ci jublu mooy fu mu jëm rek est-ce que safara la jëm wala àjjana la jëm waaw voilà loolu <laughs> mooy da gis ne euh, am na wuute nag ci boroom xam-xam yi ci euh, ci kii boobu masala boobu ndax dafa am texte yu wane ne moom yoo xam ne dana dañ day ànd ak dañ koy booleeg ay waajur mu am texte yoo xam ne day wane yoo ñoom ñoom doomu jullit ñi ñi nga xam dañoo génn àddina saa ñu amaa nit yi ñu ñu tuddati ñu majeur ñoom àjjana leen jëm te loolu texte bo lii boobu mooy bi yonente saa sallam magistra wal mi'raj bi mu nee dafa de dafa gis Seydina Ibrahima alayhi salaatu wassalaam xale yi mu nekkaloon xale yooyu xale ay jullit lañ woon ay yéefar yoo xam ne mooy euh, majeur mu mu mu kallafuñu mooy ne ay gone yoo xam ne moom moom ci moom la ñuy nekk noonu euh, ba moo tax insha allah xëy na sëñ bi dina leeral loolu mais côté boobu insha allah xëy na daal euh, muy ne gone googu mooy ne li euh, dañuy nekk suñu maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam ne li gën a dëgër insha allah mooy ne àjjana lañ jëm insha allah léegi moo àjjale comme li li nga wax noonu euh, euh, loolu moom mooy li borom xoxol rahmatullah la mujjee wax maanaam en tout cas saxal seen wàllu ci ñu ëpp ci ñoom ci ne doomu yéeféer en fait euh, dafa am ñaari ñaari ñaari groupe loolu moom moo tax imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi bokk na ci question yi ñuy wax tax ne moom bi ñu ko laajee doomu yéeféer yi fan la ñuy dem moom daf ni loolu moom xamu ko maanaam parce que dafa jaaxle maanaam dafa jaaxle ci kanamu texte yi nga xam ne ñoom ñooy wax ci affaire bi xamul woon voilà moo tax exemple yooyu noonu moom la ñu faral di joxe ci imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi juróom-ñetti yi nga xam ne moom daf ni moom xamu ko amu ci amu ci réponse euh, léegi euh, kon doomu yéeféer yi comme li mu wax ni maanaam ni ni ñu gis ne xadis yent bi sallallahu alayhi di wax ne ñoom foofu la ñuy nekk mais am na yeneen xadis tamit yi wax ne ñoom maanaam ñoom wildaanul muxalladun yooyu ñuy wax maanaam euh, ñoom ci ñooñ lañuy bokk maanaam moom mooy kon ba tey gone yi nga xam te ne ñoom ñooy gone yi jullit ñi ñoo gone yi jullit ñi kon ñooy ànd maanaam ci wàllu nañ maanaam mooy xale yi nga xam ne ñoom ñooy euh, euh, majeur bu ñu ñu génn àdduna euh, moom Ibrahima alayhi salaam yar leen bu ñu demee àjjana ñoom du ñu nekk place yu kawe yi comme comme mag ñi ni ñu nekkee àjjana déedéet du ñu nekk tamit ci place yu ndawe yi maanaam maanaam du ñu du ñu dem safara tamit ngir ne nekk ñu ñu am ay bàkkaar wala ñu responsable mais bu boobaa dañuy nekk ci digg bi am nag ci borom xam-xam yi rahmatullah te loolu tamit beneen mbir la bu mat a bàyyi xel moom mooy euh, li hadith bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan allahu a'lamu bima hum aamiluun maanaam yàlla mooy ki gën a xam ñoom ana lan la ñuy jëfe maanaam ne bu ñu màggoon lan la ñuy def ci kaw loolu loolu moom moo tax mu am ci seen biir loolu moom moo tax teqantal boobu nekk ci maanaam te loolu amaan na mooy euh, li gën a kii ci mbir mi maanaam mooy li li li gën a dëgër insha allah gën a sax mooy ne ñaari xeetu groupe lañ dafa am ñoo xamante ne ñooñu borom bi subhaanahu wa ta'ala bu day xam ne ñii kat comme li xadis boobu wax yàlla moo xam la nar a gën a nekk maanaam day xam ne ñii kat euh, dalay dañuy nekk ñii bu ñu màggoon bu ñu màggoon dañu nekk jullit dañuy gëm dañuy nangam ñu bool leen ak jullit ñi ci ngëneelu borom subhaanahu wa am nag ñoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala day xam ne ñii buñ fi màggoon dañu nekk yéeféer et cetera ñooñu ñu nattu leen ñooñu ak dof ak ñi nga xamante ne ñoom ne waa ahlul maanaam benn partie partie ci ñoom ñoo xamante ne dañuy bokk ci natt bi comme euh, ni mu ni ko maanaam masala bi usul yu ne rahmatullah alayhi subhaana rabbi question bi question la bu bu pertinente parce que ci ci ci masala usul yi la bu am solo boo xamante ne waa euh, borom xam-xam usul yi rahmatullah dañ koy faral di traité ci ci ci seen euh, fondement yi maanaam ci bu ñuy wax ci wàllu islam ak maanaam bulughu da'wat nabi sallallahu alayhi wasallam jote ak yéen ak bu ñuy wax ci wàllu taklif maanaam kan mooy mukallaf kan moo ko nekkul responsabilité bi et cetera ak voilà ak tamit maanaam ak ahkaamu shar'iyya atte shar'iyya ana ñan la war tegu ci seen kaw ak ñan la teguwul seen kaw euh, loolu moom moo tax par exemple ñi nga xamante ne ay dof nañ waa ahlul patra ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy xale yi nga xamante ne màgguñ waa ahlul patra mooy ñi nga xamante ne dañoo nekk ci boo xamante ne maanaam ab yenent fekkiwuñ benn yenent daal ci gàttal maanaam yenent am na yenent yu weesu ba pare yeneen ci beneen bi war a ñëw fekku leen fi ñëwagul maanaam ñoom ñu nekk ci diggante bi wala boog wala ñu nekk koo xam ne jotuñu dégguñu yenn dégguñu alxuraan dégguñu sunna dégguñu dara xamuñu sax luy lislaam et cetera ñu dund ci waaye yooyu yu mel noonu ñooñu ñooy wax ahlul fatra wala boog ñu yor àttee kon loolu ñooñu noonu ñoom ñoom am na ci ñoo xamante ne faaw dañ leen di laaj moom dañ leen di questionner dañ leen di poser ay question Euh, dañ leen di nattu lool moom moo tax ñi nga xam ne ku mel ne alxaafis ibn Hajar rahmatullahi alayhi muy wax naan par exemple ma ñoom ñi nga xam ne ñooy maam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam papaam et cetera ñooñu ñoom ci waa ahlul fatra lañ bokk te comme waa ahlul fatra lañu bokk dafa am ci euh, yéen bu leen di foo ak xale yi parce que da di def coow tamit inshallah maa ngi jéggul dégg euh, kon ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy maanaam ñooñu noonu nga xam ne comme waa al fatra lañ bokk te ñooñu dañ leen nag mu ne li ñuy njort ci maanaam yërmandeeg yàlla bi mu war a bi muy am ci maam yan ci saa sama te bàyyam maanaam li ñuy njort mooy ne ñoom dañuy réussir li nga xam ne moom mooy ak bëgg bi ñu bëgg yan ci saa sama daf ñoo war a yóbbu ci ñu njort ne ñoom dañuy réussir lan natt booba maanaam loolu tamit benn wax la boo xam te ne borom xam dañ koy wax rahmatullah mais taxqiq gi dëgg-dëgg bu fekkee ne dañu di dëgg-dëgg lii euh, euh, nit yàlla yi di wax di di dëgg saxal ko mooy ne euh, xale yooyu noonu duñ leen jël yóbbu leen safara dégg kenn ci ñoom du dem safara ñoom ñëpp ñenn ñi dañuy nekk comme dañuy ànd ak gone yu julli ñi. ñenn ñi dañuy maanaam nekk maanaam bu dee gone jullit ñi ñenn ñi ci ñoom ñu ngi biir àjjana ba pare ñeneen ñi ci des maam Ibrahima alayhi salaam moo leen yor comme ni mu waxee nii. loolu moom mooy taxqiq bi dëgg dëgg dëgg nga xamante ne de telle sorte ñoom même ñi nga xam ne ñoom ñoom maanaam ñoom même bu fekkente ne yawmal xiyaama dañ leen nattam dañuy réussir nattu parce que yàlla du leen bëgg a fekkente ne ñoom defuñu woon benn euh, benn benn bàkkaar musuñu euh, def lu lu jaadul maanaam ñooñu moom de sauf que di boole rek ci al wildaanu muxalladun wallahu loolu sëñ bi waxoon dafa mel ni dafa mel ni. na ak umumul balaa. wala ça dépend rek maanaam mafhumul xaalib wax nañ ko sànq moom mooy comme tey bu fekk maanaam sëñ bi wax na ko sànq maanaam mooy tey bu fekkente ne dañ ne euh, dañoo joxe benn euh, texte maanaam boo xamante ne day wax comme moom la joxoon ci euh, comme xale bu jigéen bi yoo xamante ne ndaw si maanaam. Euh, euh, waa ji daa takk ndaw si ndaw si indaale ci kër gi maanaam mu ne war a bàyyi ba kumul laa fi buyutikum maanaam ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen euh, doomu jiit lay jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi ci seen biir kër yi maanaam ñu ngi seen biir kër yi li muy tekki moom mooy parce que loolu mafhumul ghalib la parce que li ëpp ci jigéen ñi bu fekkente ne dañooy sëy si dañuy indaale seen doomu jigéen ñi ci kër gi loolu mu lañ ci jublu mais te tekkiwul ne maanaam koy par exemple gone gi nga xamante ne moom moo nekk kër baayam ah, ne ah waaw gone gi de moom moom mën naa koo takk ji boole ko yaayam loolu du mun ne dégg nga loolu du mën na ne euh, léegi euh, kon euh, loolu mooy mafhumul ah, ghalib voilà léegi nag li nga xam ne moom mooy mafhumul non amumul balwa umumul balwa mooy loo xamante ne dafa euh, matale maanaam ci li muy dal nit ñi maanaam ay mbir la yoo xamante ne euh, euh, dañ koy wax nag ci cas de figure yu bari bu ñu waxee umumul balwa mooy loo xamante ne dafa matale te bëri lu muy dal arrivé léeg-léeg dañ koy wax parce que dañ cee jublu ne info loolu noonu li mu siiwee ak ni mu tasaaroo ak nit ñi ni ñu ko soxlawee dafa war a tax ba am information boo xam ne bu amoon ne am na xadis bu jurat konontoon xadis boobu xadis bu siiw lay doon ndax nit ñi dañ koo soxla loolu moom lañu moom moo tax Hanafi yi rahmatullahi alayhim duñ jëfandikoo xadis boo xamante ne maanaam ci amumul balwaa lay wax ba pare xadis bi nekk xabaru ahad duñ ko jëfandikoo voilà te loolu gisoon nañu xullatayni voilà ci xullatayni ma ngoog loola tax xadiisul xullatayni bi Hanafi rahmatullahi alayhi bañ ko am na tamit mbooloo ci Maliki rahmatullahi bañ tamit maanaam duñ jëfandikoo xadiis boo xamante ne amamul balwaa daf ci am parce que dañ naan ana ñii ñëpp ñi nga xam ne ñoo doon dund ak Yonent bi sallallahu woon événement comme ñi nga xam ne noonu la ko ñëpp soxla ba pare euh, kii ko maanaam ba pare ñoom tamit nettali wuñ dara dara dara lu am rapport ak mbir moom loolu wartu mën nekk loolu yanuwul maanaam maanaam kon sûrement ki nekkali mbir mi dafa juum wala dafa am ko jël doxal koo ci anam goo xamante ne xëy na dese naa leer et cetera nangam nangam maanaam kon loolu amumul waa mooy euh, loo xamante ne kon dafa euh, euh, dañ koy wax ci kaddu maanaam dañ koy wax di di ko junj fekk kaddu ci biir boobu moom moo tax léeg-léeg amumul waa dañ koy wax ci ne par exemple ah nangam day normalement baaxul normalement baaxul mais. Euh, umumul balwa moo tax sharia maanaam am ay tolérance yu ci def maanaam le fait que mu bari lu muy arrivé nit ñi loolu moom moo tax euh, sharia ne ne ne bon am benn tolérance bu mu ci bu mu ci def loolu tamit dañ koy umumul balwa comme que par exemple euh, euh, le fait que comme ni góor ñi jigéen ñi waruñu ni nekk ñoo xam maanaam waruñu di jaxasoo par exemple loolu xam nga dañ koo xam ci sharia mais tey par exemple loolu dafa tax maanaam nit ñi soxla ñu ko soxla maanaam moo tax ñuy bokk di dëkk ci même même kër yi mu maanaam parce que mënuñu def meneen maanaam moo tax ñuy bokk kër yi ñuy dëkk wala ñuy ñuy ñuy ñuy bokk ay koñ ñu ñuy dëkk et cetera loolu amul balwaa la wala walla loo xam ne maanaam bu boobaa day dugg ci ba buntu tamit istihsaan istihsaan maanaam amoo mooy mooy euh, ban exemple laa mun joxe pour wax amu valoir ci lu lu gën a frappant euh, en tout cas loo xam ne daal dafa bëri voilà comme par exemple euh, voilà waaw non ma ne kii yu sobe yi léeg-léeg comme yenn ndox yu sobe yi waaw pour yi nekk ci yoon bi voilà exactement exactement voilà mooy yi nga xamante ne voilà dañu nekk ci yoon bu fekkente ne mbedd mi dafa bëri ay dafa bëri dafa bëri dafa taa taa taa boo xamante ne nit ñi mënatuñoo moytandiku so maanaam te fekk euh, dëkk bi maanaam euh, dafa am ay ay ay masalan ay mbaam xuux yu bari yu dëkk ci dëkk bi wala ñeneen wala leneen loo xam ne daal dañuy bari di wala ay golo wala yooyu ñuy nefe rek te ndox mi kii mënuñu ko moytandiku par exemple ndox moomu bu bu la dalee noonu loolu am mu balwaala cest à koy jéggale ngir ni mu ni mu ni mu ni mu baree lu muy mën a dalaate comme tey par exemple à ah, exactement assurance assurance oto wala kër loolu amumul balwaala maanaam mooy loo xamante ne dafa bëri maanaam mënu mënoo am oto mënoo dëkk lu dul ne nga nga assuré ko bu boobaa assuré mais au tiers maanaam indispensable mooy minimum bi loolu boobu loolu amumul balwaa la tudd maanaam amumul balwaa day nekk loolu loo xamante ne maanaam mënoo koo parce que bu weesoo lool rek dootu amumul ba bokkut ci parce que voilà amul kon loolu mooy amumul balwaa voilà léegi nag wala euh, euh, léegi mooy loo xamante ne daal balwaa mi ngi maanaam mooy ay ay ay ay natt luy waaye moom mooy matale maanaam moom mooy englober le fait que euh, mu englober ñëpp de telle sorte que maanaam natt bi loolu di dalaate muy nekk benn événement boo xam wala benn affaire boo xam ne dafa dafa bari lu muy dalaate dafa bëri dafa dafa maasale wala dafa maasale ñëpp ce qui veut dire que kenn mënul taxaw ne da ciy mën a mucc kenn mënul taxaw ne moom day mën a nekk en retrait totalement de la société ci ci affaire boobu noonu loolu la ñu di wax moomul balwaa donc moomul balwaa buñ ko gisee kon dañuy gis ne concept la boo xamante ne ab xew-xew la bu dal ci peuple maanaam boobaa loolu noonu euh, euh, su ko defee acte bi ci charia bi indi tout le temps daf koy day day alléger situation bi maanaam acte bi nga xamante ne mooy acte bu original bi bu boobaa doo doo nekkati bi nga xam ne moom la charia di tëral tey tey tey parce que lan moo tax parce que comme tey par exemple mooy exemple bi joxe léegi ci ci ci affaire assurance oto yeeg euh, kër yi comme par exemple acte boobu boobaa léegi day maanaam charia day daal di woyofal acte bi c'est pas parce que voilà da koy daal di woyofal daan ne ah comme que munoo maanaam parce que kii bi la moom moo tax maanaam euh, euh, loolu dafa tegu ci beneen na rek boo xamante ne moom mooy tudd euh, maanaam moom mooy al al mashaqqatu tajlibu taysir maanaam mooy xat-xat jafe jafe-jafe jafe bu yéegee ci yenn niveau yi day daal di tax sariya yombal situation yi nga xam ne allégé maanaam li nga xamante ne moom mooy acte bi nga xamante ne moom la tëraloon loolu. ci kaw loolu lay lay tegu ak ak daruraat tubihul mahduraat maanaam daruraat yi mooy situation de nécessité yi lor yi nécessité ah waxuma waxuma luxe wala besoin nécessité tubihul mahduraat day tax ba yi nga xam ne ñoom yooyu lañ daan tere o maanaam ci cosaan ci charia day day tax mu mu dagal hmm. voilà mooy kon benn problème bu amee bu demee ba nga xamante ne dafa matale bu ñëpp ba ba ba ba ba matale ci société bi ñooñu maanaam bu boobaa euh, loolu la ñu tuddee rek amumul balwaa léegi nag que ça soit acte bi ci aju après lañ koy déduire wala boog texte yi nga xam ne ñoo ñëw ci di wax ci loo xamante ne amumul balwaa am na ci comme ñu ko waxee ci wàllu xadiis kon la tey ni par exemple xadiis boo xamante ne wala yeneen xadiis yoo xamante ne maanaam mbir mi dafa bëri lu muy dal nit ñi bu bëri lu muy dal nit ñi benn nit rek ñëw nettali ko dañuy dañ naan ah euh, boo par exemple ñeen xanafiyee rahmatullah par exemple ñoom dañ naan ah affaire boobu nañ ci naan parce que impossible maanaam affaire yi ni mel noonu situation bi ni mel ni euh, euh, euh, kenn du du du àtte amul maanaam àtte sharia maanaam yonent bi sallallahu alayhi wax ci benn mbir moo xamante ne kenn xam budul liw comme tey par exemple exactement pour exactement cas figure bi gën a patant instant bii nii bi ne dal sama xel maanaam bi ñëw sama xel mooy question man yu moom lañ doon détaillé ndax moom sobe la wala déet parce que umumul balwa la c'est-à-dire que man yu li muy dal nit ñi li muy ah li muy li muy li muy li muy arrivé nit ñi bu fekkonte ne moom sobe la konontoon yenn ti sa sa dina wax gaay bu man yu dalee si yëre raxas leen ko parce que bu fekkonte ne maanaam loolu loolu exactement cas de figure la bu bu potence ci ci ci question boobu ci masala boobu loolu lu ko war a moom mooy xeetu umumul balwa maanaam mooy loo xam ne dafa bëri lu muy dal nit ñi dafa bëri lu muy arrivé bu fekkonte ne am na benn acte bu ci war a tegu boo xamante ne acte bu waral maanaam ak ni mu amee solo bu boobaa mbir mi noonu lay demee xoola comme tey par exemple loolu la jumhur wax tontu tamit ci question umumul balwa tamit la jumhur rahmatullah maanaam mooy euh, Hanafiyye Malikiyye ak Shafi'i rahmatullah loolu lañ tontu Hanabila yi rahmatullah ci question ndax yàqu gilléem day yàq njàpp wala déet parce que waa ji dafa ñëw laajte yéen bi sallallahu alayhi wasallam est-ce que ana tawadda'u lahmil ghanam mu ne ko in mu ne ko ana tawadda'u min lahmil ibil mu ne ko naam est dinañu jàpp ci euh, yàpp maanaam bu ñu lekkee yàpp xar ba pare yàpp gàtt maanaam xar wala bëy est-ce jàpp mu ne ko bu la neexee mu ne ko est daan jàpp bu fekkente ne Euh, dañoo lekk yàpp giléem mu ne ko waaw léegi xanaa bi lay rahmatullah alayhi daal di wax ne gis nga différenciation bi mu def entre yàpp giléem ak yàpp gàtt maanaam xar wala bëy loolu day tegtale ci anam gu leer këni kon yàpp giléem mu ko ko lekk da war a la da war a jàpp et que kon képp ku lekk yàpp giléem sa njàpp day toj loolu lay teg euh, léegi euh, moo tax jumhur dañ ni affaire bi umumul balwa la c'est-à-dire que yàpp gillam ni ñu koy lekkee ni mu baree surtout maanaam ci ci ci ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah, ak njàpp ni mu amee solo ci julli ak julli ni mu amee solo ci diine ji te ñëpp di ko def saa su ne du bu doon ne day toog njàpp du woon xaar ba benn waay ñëw laaj ko mu koy doo ko wax maanaam li mu ko bëgg a wax rek mooy kon maanaam euh, bëgg nañ ko sopp nañ lool nga jàpp loolu lay tekki kon maanaam yooyu amamul balwa kon maanaam buñ ko seetloo kon dañuy gis ne amamul waa question la yoo xamante ne maanaam mbir la moo xamante ne événement la maanaam lu événementiel la luy dal ay nit la maintenant selon angle bi ñuy xoolee ndax teg ci ñëw na ci wala déet wala boog ban àtt la charia di teg ci kaw mbir moom la loolu la ñuy xool maintenant euh, par contre mafhumul ghalib moom gis nañ ko maanaam loolu moom ak umumul balwaa dañu gis ne kon du benn man mafhumul ghalib mooy damaa wax dara fekk la ma wax la ma ci jublu mooy ah mooy ne lii moom dafa fekk lii moom moo ëpp li muy am loolu moom mooy bu fekkee ne la dafa ëpp lu muy lu muy am comme comme mu euh, ne waa léegi de euh, euh, français yi dañuy am visa pour dem Sénégal français yi dañuy wut visa xam nga lay loolu buñ ko waxee loolu mafhumul ghalib la lañ ci mën dégg maanaam mooy parce que la ah, ah non non non non loolu contraire bi la c'est-à-dire que ah, subhaanallah jum ci ci exemple bi exemple bi ma bëggoon joxe mooy ne de loolu exception la quoi maanaam dama jum ci exemple bi. ala kulli xaal jublu liñ ci wax comme li alquran wax bi mu naan wala tukrihu fatiyatukum ala al-bigha'i in aradna tahassunan li tabtaghu arada al-hayati dunya bu leen forcer seen jigéen ñi ngeen leen di for ngeen leen di njëkk di leen obliger pour ñuy jaay seen bopp ah ngeen di ci bu fekkente ñu ñoom bëgguñu loolu bu ngeen ci nam ngeen ciy bëgg rek di wut affaire u àdduna maanaam mbiru àdduna xam nga loolu noonu tegtalewul ne xam nga dafa ni dafa bu leen forcer jigéen ñi ñuy jaay seen bopp. su dee nag ñoom li ñu namm mooy sangew mooy bañ a bañ a def loolu xam nga loolu tegtalewul ne kon bu fekkente ne moom bëgg na ko su la neexee nga porté ko maanaam tegtalewul loolu <laughs> maanaam li lool loolu mafhumul xaalib la maanaam mooy li ëpp ci jigéen ñi c'est parce que bëgguñu ko am na kenn rek subhaana rabbi ku ma gisoon télé bi euh, temps ci benn enquête euh, ci benn enquête euh, bu ñu doon def euh, euh, kii bi enquêteur bi daan ne daan amul benn xale bu jigéen boo xamante ne day am cinquante ans six ans jàpp neuf ans di xalaat naan bu ma màggee prostituée laa bëgg a doon maanaam maanaam loolu kon contrainte moo ko ci yóbbu léegi nag le fait par lu ëpp ci situation yi contrainte bi la ci yóbbu loolu moom moo tax ah wala dañ leen ci forcer réseau proxénète yi et cetera ñooy ci loolu moom moo tax euh, euh, mu nekk mafhumul ghalib maanaam mooy wane ni kon voilà maanaam loolu yooyu maanaam mafhumul ghalib daal ala kulli haal yaakaar naa léegi euh, kii nañ ko ak umumul balwa ñoom ñi bokkuñu maanaam bokkuñu terrain maanaam bokkuñu ay terrain voilà wallahu ta'ala waaw. <coughs> jullit bi takk keneen ku dul jullit waaw wax nga bu def gaañoo dafa ni euh, jullit bi nga xamante ne dafa takk keneen ku dul jullit maanaam moom mooy ap chrétien wala juif et cetera est-ce que bu deewee dañ koy doon non non non maanaam nit euh, ñaari euh, ahlu millatayni maanaam ñu bokk ñaari yoon yoon yu bokk ñu doon nante ñoom loolu sax xattaa même ki nga xamante ne papaam chrétien la papaam chrétien la moom mu tuub nekk jullit bu deewee baay bi du ko doon doon doon baay maanaam loolu doon nante mënul am foofu même ki nga xam voilà maanaam eh, jabar jeeg yooyu eh, ku takk jabaru milliardaire fekk fekk du du du jullit bu deewee bu mu ci xalaat dara parce que <laughs> maanaam na na na na wala wala wala waaw bon jëkkër ji sax mën nga ne eh, boobu moom mënta ne sax moom daa mënta ne voilà maanaam bu ñu ko defee loolu sëy boobu sariya bàyyi wu ko xel voilà wallahu ta'ala a'lam waaw xam nga loolu benn mbir la moo xam ne dafa ba ta bàyyi xel am na yoo xamante ne loolu dañ ko tuddee am mooma balwaa mais am na loo xamante ne kenn du ko ko tuddee ah parce que lan moom moo tax parce que possibilité bi am ci leneen yow tey par exemple mënuñu ne xam nga assurance bi lan moom moo tax c'est parce bu indiwul assurance bi danga dul bañ tëgul jox kër gi xam nga loolu bokkul ak ne masalan loo xamante ne da nga ne par exemple dafa am lu ma bëgg liggéey nii wala lu ma bëgg a dafa am par kër gu ma bëgg a tabax wala yooyu Euh, il faut que ma wut assurance il faut que ma wut kii euh, prêt bancaire ak yooyu déedéet loolu loolu mënu cee dugg parce que loolu suñ ci duggoon konoon toon buntu riba yu buntu yu xaram yëpp dañuy daal di dagal ci simple fait que ni euh, man damaa soxla nangam kon ce qui fait ni saa yu soxla amee rek lu dagal lu xaraamoon dagal te loolu sikk nekku ci ne ku xellu du ko wax képp ku xellu doon du ne maanaam du tëral du du du du rek saa yu soxla amee rek kii am Euh, lan am buntu buntu voilà lu lu dagat lu lu lu xaraamoon dagat euh, mu am benn mbir mu mat a bàyyi xel foofu loolu beneen euh, kii la boo xam ne laaj bi ci boppam moo ko moo ko xëccee boppam maanaam laaj bi moom moo xëcc question boobu mooy ne lii liñ doon wax sànq bi ci ci alwala wal bara alwala maanaam mooy ne méngoo yi ñu war a méngoo ak jullit ñi ak tamit maanaam dañ ñu war a dañ ci yéeféer loolu daf ñu war a yóbbee ci ñu ñu ñu nekk ay nit ñoo xam te ne dañu naa masalan tey ah, dafa am yoo xamante ne dañ naan comme ni assurance comme euh, li gars yi di def euh, assurance rapatriement démb rek euh, mm-hmm. yaakaar naa maa seen jóge ñu ngi ànd ci benn maanaam biñ jullee fi ñu jullee tàkkusaan man ci ñu daal di gis ci biir jàkkee ji subhaana rabbi ñu tàppa Euh, euh, euh, benn kayit boo xamante ne day wax naan assurance rapatriement ah <laughs> nangam nangam veuillez contacter visa kii bi nangam la somme bi lii la par nangam nangam ngay kii par année kii bi maanaam wax daal tous les détails yëpp indi ko ci dugal ko ci kii ko ci biir jàkka ji te subhaanallah même bu daganoon sax même bu doon lu dagan la sax dafa xa loolu ci jëmmi boppam dafa xaram maanaam yëgle googu ñuy yëgle maanaam publicité boobu même bu doon lu dagan la tey bu doon ne wala publicité na damay jaay lu dagan ah ay kër a nii day jaay nangam dagan la ma tax ko ci biir jàkka ji loolu rek daf xaraam ndax li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne man anshada dallatahu fil masjidi faqulu lahu laa raddakallaahu la laa ah, raddakallaahu la daan ni fa innal masaajida lam tubna li daalika maanaam mu ne képp koo xamante ne dafa euh, dafa euh, euh, yëgle lu mu réerle daa ah, damaa am lu ma réerle ma man leen ko yëgal daan koy def ci jàkka ji na ko bu yàlla bu la ko yàlla delloo parce que jàkka ji kenn tabaxu ko ngir loolu su fekkente ne nag mbir mi noonu la demee ci li dagan la ngay xalaat ci li xaraam maanaam waruñu ko maanaam bu doon lu dagan sax ci biir ci jàkka ji lañ ko waroon def maanaam ci buntu ci ginnaaw au moins kuy dugg gis ko wala ñu mel noonu mais pas ci biir jàkka ji léegi nag nga boole ceeb maanaam euh, pour parce que maanaam ubbi maanaam bi yombal biir maanaam loolu mu mu indi nag léegi ni ñu jàpp ne loolu amumul bal fekk du amumul bal waa ci lu jege du ci lu sori. tey bu fekkente ne da jël maanaam ci sa cerveau ci sa xel mhm. partie bi nga xamante ne moom mooy euh, wax affaire assurance euh, rapatriement assurance xaw ma lan euh, assurance bi nangam yëpp nga nga nga nga nga dagg ko nga nga nga nga nga di ko mu mu am na am na benn baat bu ñu tudd bu ñuy wax pour dagg kii. ah. voilà nga teg wala nga ah. voilà nga amputé ko nga dindi ko teg nga maanaam bu boobaa da xam ne ndekete ay solution yu bari am nañ gis nga tey boo juróon ne maanaam li nga xam ne moom mooy war a dem lebi ci banque ak yooyu maanaam loolu solution la boo xam ne mm. dama koo jël teg ko ne loolu moom maanaam moo mu ñàkk existé ñoo yam ci man parce que am maanaam loolu nekkul léegi nag bu boobaa da gis ne solution yëpp dëgg doo bépp beneen mbir mi tamit bi nga xamante ne moom mooy mooy mooy beneen mbir bi nga xam ne mat naa bàyyi xel foofu mooy su fekkee ne yow conscient nga ne loolu baaxul man ma conscient ci conscient ci conscient mais lan moo tax ban ñun munuñu munuñu taxawal loo xamante ne war na mun tax ba ba ñuy mun di di di di di di def li banque di def ci anam ku dagat dara terewu ko mais léegi nag ba pare maanaam li gën a yéeme mooy foog gi ñu foog ne maanaam laa bu da nga maanaam mënoo xoolal subhaanallah bi ñuy wax ci affaire euh, euh, nu mu tudd projet CNAAS Ndeye. caisse de solidarité mais subhaanallah day gis ñu ñëw ne non mais yii yëpp dafa compliqué wax leen gars yi nañ dem ci banque bi te subhaanallah ah bu demee ci pour def ci bank bi. au minimum da ngay fay ay 60 euros 80 euros par par année su fekkente ne bii la 20 euros par année ngay joxe te yow 20 euros boobu noonu ci la lépp di dugg mais malgré tout ñoom jàpp nañ ne déedéet affaire boobu c'est lourd non bàyyi leen kenn ku ne mu dem ci banque bi fay 60 80 euros. kon loolu maanaam loolu subhaanallah tellement ni nga xamante ne loolu moom mooy mooy mooy benn bi rek maanaam mooy bu fekkente ne nit dafa ñëw jël sa xel xel. tënku ko takk ko yeew ko maanaam ba pare jël maanaam dindi ko wecc ko fi mu war a ne jël boo xam teg ko ci yow mooy pare na maanaam yow yow amutoo xel rey na la maanaam yow moom yow yàqu dee yéen a yama ah. non maanaam parce que bu fekkee dafa dem ba gëmloo ne ne yow mënoo ah, sa na moom fee boo nga xam ne mënoo cee kekk mënoo cee jariñ mënoo cee nekk dara lu dul nga jaar ci man mais loolu mooy rëy na bu fekkente ne yow dafa ñëw ni la sa xalaat maanaam sa xalaat yow waratuloo am droit xalaat bàyyil man ma lay xalaat mais <laughs> c'est bon loolu moom moom moo nit moom loolu loolu loolu nan la ñu mort cérébral noonu la <laughs> yàlla na yàlla sàmm waaw. parce que là le bu événement bi amee cotisation yi di dugg xam nga Sénégalais yi wax du ma ko gisee ndax xaw ma ñu donc su fekkoon ni da du cotiser pour lan. d'accord ah d'accord. wala comme comme temps a tudd na muy lekk lekk. waaw après na ay usuriers mais léegi fii li bu am soxla bi sax mu dem mu lekk la lu tax. li ñu mënoon xam nga loolu la ñuy wax ne mooy limite wu kii. non non non non non non c'est la question man li nga xam ne moom laay wax nii c'est une question boo xamante ne question bu bu bu bu bu bu simple. Euh, mooy. xam nga am na ay nit ñoo xamante ne bu ñuy ànd wala ñuy xam ni comme tey par exemple ñun bu ñu nekkoon cent personnes cent deux cent personnes ñun ñëpp ñu d'accord ci benn affaire benn principe ne ñun xaalis baa ngi nii mën nañu jël ñun toog te ngir yàlla te jël euh, euh, di cotiser nangam par année wala nangam par weer ñu teg ko nii xaalis baa ngi nii ñun cent personnes kese la. Euh, bu ci amee kenn ku ci am soxla sàngam ak nangam ak nangam ñu jàppale ko ci dimbali ko ci ngir yàlla ci turu mbooloom bu ñu demee ba nga xamante ne dem nañ ba nangami at xaalis bi mu am lu ci def bu boobaa loola nañ ci def nangam mu xam lool mbir yépp leer na léegi mbir leer na léegi loolu dana mën a def loolu doo war ak mooy maintenant rek ah. mooy mooy mooy bi non soxla non non non non mais mais soxla il faut ñu définir yan xeetu soxla lay doon il faut ñu définir yan xeetu soxla lay doon. manque de confiance mutuelle waaw manque de confiance. waaw waaw mais loolu nag xam nga nag loolu tamit beneen question la xam nga loolu yëpp bu nit ñëpp bu nit ñi loolu mooy question bi may wax. <laughs> non mais ñun ñu ngi nii kees daayira bi fi mu toll buñ ko jëlee non mais xam nga dañuy cotiser dañuy cotiser pour daayira Ah, bu fekk waaw buñ buñ posé question dañuy dañuy dañuy bàyyi xel insha allah bu fekkee ne tey dañu dañu dañu dañu cotiser ñun ñii pour daayira mais xaalisu daayira bi ñun n'importe qui parmi ñun mën nañ ko wóolu jox ko ko wal mm-hmm. te duñu xalaat mukk que ni dana ko lekk dana ko wala man di ah du dëgg bi mu bi mu xewee ba léegi dégguma kenn kuñ ci tuumaal mais ne ne compte yi des na wala yooyu voilà et que te n'importe qui parmi ñun mun na mënoon na ko gérer n'importe qui parmi ñun voilà waaw léegi bu fekkee ne mbir mi noonu la mën demee mais lan moo tax ba mënuñu tamit am loo xamante ne mais vraiment loolu maanaam xeetu xeetu xalaat yooyu yëpp mën na ci juddu bu fekkente ne ci maintenant ti ti loolu laa lay wax ne la loolu mën na ne c'est que problème bi fan la nekk moom mooy tout le temps maanaam suñu xel dañ ko jël wekki ko ba pare voilà jël jël xelu ñeneen dugal ko ci biir ba pare nañu nii rek nga mën a xalaatee amuloo droit xalaatee neneen neneen noo xalaatee yaa ngi ci erreur problème boobu mais lii li dagan yomb na li dagan yomb na li yàlla bëgg yomb na bu fekk ob oh, volonté kese la laaj laajul leneen volonté kese la laaj. wala yàlla tàmm maintenant effectivement bu fekkee ne nag dañ ne société boo xamante ne këpp euh, euh, keesu da keesu daayira bi keesu jàkka ji nangam lañ koy këpp effectivement foofu c'est problématique. daal nañ yàlla tàmm <laughs> waaw. même kenn kenn ñaanal di waaw. ku dul julli moom moom euh, tout dépend ci li ko teree julli xam nga ñi dul julli ay catégorie lañ duñ benn façon léegi ci yoo xamante ne moom euh, euh, bu fekkee ne maanaam boo doon ko waxee bu fekkee xambali la xanaa bi lay. rahmatullahi alayhim kooku ñoom seen wax dafa simple ñoom seen wax dafa simple parce ñoom dañ jàpp ni ki dul julli moom da dul ñoom loolu lañ jàpp mais wax jooju noonu wax ju ñu noot la te d'ailleurs hatta subhaana rabbi imam Muwaffaqud-Din Ibn Qudama rahimahullah euh, nga xam ne moom mooy seen imam maanaam mooy euh, euh, mazhab Hanbali yi boo xoolee téere bu mel ni al-Mughni al-Kaafi Euh, ak euh, al-Muqni' moom moo la bind téere yooyu nga xamante ne eh, daanaka mën nañ maanaam ñoo segg ah, al-Umda laa bëgg al-Umda al-Umda ak al-Muqni' maanaam ñoom ñoo segg mazhab parce que al-Kafi yi kii moo ko bind ak Hafiz Ibn Abd al-Barr ci mazhab Maliki na léegi euh, moom dafa ne dafa wax gaayam yi maanaam maanaam mbokkam yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk mazhab mu ne leen musuñu dégg fenn ci benn réewu jullit ba l'islam amee ba léegi maanaam moom Euh, les années quatre cent la dund quatre cent cinquante jëm ko voilà les années quatre cent jàpp quatre cent cinquante côté yooyu la dund mu ne musuñu tëdd euh. mais est-ce que perturbation bi mën na wàññi insha allah voilà euh, léegi moom dafa ne li gaayam yi nañu bàyyi nañu nañ seet est-ce que bi lislaam amee ba léegi mës ngeen dégg fenn ci benn réew jullit ñu ne diw kenn du ko jullee kenn du ko sang wala kenn du ko suul ci bàmmeelu jullit ñi parce que tout simplement doonu woon jullit mës dégg kenn ku ko bañ te loolu effectivement parce que euh, yent bi sallallahu alayhi xam nga euh, ñoom dañu faral di tegtaloo ci ne waaye ki nga maam hadith yi wax ne li dox suñu gi yéeféer mooy julli et cetera ak yu mel noonu ah, mais li nga xam ne moom la borom ko xam lépp ci ñoom wax rahmatullah alayhi moom mooy mazhab euh, hanafi yi mooy shafi'i yi mooy maliki yi rahmatullah alayhi ñoom ñëpp benn wax la mooy ne ki dul julli su fekkente ne gëm na ni julli dafa war ci moom mais sauf que dafa tayeel wala pareegul mooy waxu caaxaan yooyu wala et cetera du am jot euh, programme am dafa bari euh, maanaam yooyu mais nag man li may def xam naa ne jaaduwul bàkkaar la parce que damaa war a julli kooku noonu ñoom dañ ne du yéefér te xataa xanaa bi lay rahmatullah alayhi buñ nee yéeféer la sax dañ ko teg ci dañ dañu wax ne ci ñaari condition lañ koy defee lañuy la jàppee ni yéeféer la première condition bi mooy mu nekk nit koo xamante ne julli maanaam euh, euh, euh, maanaam dañ naan ko maanaam dañ koy dañ koy wan lay yi gravité yi nekk ci ñàkk julli ñu wan ko preuve ba mu ne d'accord na mais moom du ma julli d'accord na mais du ma julli ñu ne ko ñu yóbbu ko ci juge bi juge bi ne boo julliwul ba sàngam dañ lay rey mu ne noonu du ma julli parce que man damay bañ ko ma day mel nii dañ ma kii day mel ni naan mooy wax caaxaan yooyu naan woy man dooy sama idée laa bëgg di yor du bëgguma kenn ku ma influencer mooy yëfu caaxaan yooyu rek parce que nit ku mun mu neex la mu naqari la yaa ngi ci influence même le fait que ngay wax ne bëggoo ku la influencer loolu c'est parce que da tàmm gars yi di dégg ñu naan way il faut être libre bu ñu la influencer da nga tàmm di dégg loolu moo tax nga ni ko bëggoo la influencer yow ci sa bopp ci sa idéologie boobu dañ la influencer ci loolu maanaam kon munoo wax ne maanaam man kenn du ma influencer loolu moom ku ko wax waxul dëgg Euh, maanaam waa ji wax loolu ci kanam juge bi juge bi ba bàyyi ko ba ba ba ba kii jot heure bi ni ko comme par exemple ta sat fieg timit boo julliwu ko parce que heure timit day jot mu bañ a ba nga xam ne dem nañ balla li ci def ci julli mënuñ ci def benn rakka bu mat boobaa dañ koy rey mais bu ñu koy rey dañ koy rey maanaam kook noonu mu dem ba mu jaral ko ñu rey ko ngir benn julli jafe moom kooku lañ wax ne yéefir la maanaam kon xanaa bi lay rahmatullah joyluñu wax ji ci kaw loolu kon da ngay gis ne daanaka wax yi day daal di xaw a xaw a nuroo xaw euh, euh, xam ne ñoom ñooy euh, amma wax ji imam al-Akhdari wax rahmatullah la la wax ne ku ku ku ku waxul du boobu boobu beneen masala la mooy man tawadda kii. Euh, man man man salla bi ghayri wudu faqad kafara wal iyaazu billah euh, boobu beneen masala dama juum voilà boobu masala bokkut ak masala bi même boobu masala sax moom moom ak maanaam euh, wax jooju noonu sax ma maanaam kii dëpp jubuwuñ ci moom maanaam maanaam waa mazhab Maliki loolu du seen wax maanaam wax jooju ci boppam sax du du seen wax maanaam maanaam moom loolu wax ju la ci biir mazhab bi kenn ku jàpp te julliwul yéeféer la maanaam ku ku julli te jàppul bopp yéefar la voilà boobu parce dañuy xool ne il faut il faut ñu xool lan moo ko poussé ci loolu est moo ko tey dafa day dal diine bi moo tax wala yooyu il faut ñu xool ñu ko ànd ci mbir yëpp pour doo ko mun àtte ci kaw benn àtte ci kaw àtte yooyu noonu ala kulli xaal daal moom mooy kon ki nga xam ne jullit la mais dafa dee fekk du julli bu fekkente ne parce que attention su fekkente ne dafay julli day julli laa wax waxuma ki du julli kii julli mais dafa jàpp ne julli farata du farata warul wala warul wala boog ñoom sàmba ñoom bu leen neexee ba ñu julli kooku moom ci boppam moom moom malgré day julli tous les na am na ki nga xamante ne euh, euh, euh, day julli ki nga xam ne moom du julli moom du julli ah mais jàpp ne lu julli daf koo war kooku moom bu yéefér te kon ci kaw loolu bu boobaa mën nañu yaakaar ne yërmande yàlla mën naa yegg ci moom malgré tëkku yi ñu tëkku ci kawam malgré tëkku yi ñu ko tëkku yëpp ci day dem safara day nangam dañ koy gi malgré loolu yëpp mën nañ ko ñaanal yàlla yàlla yërëm ko tout de même parce que du yéeféer rek moo xaraama ñaanal keneen ku dul yéeféer mën nañ ko ñaanal wallahu ta'ala waaw hmm. waaw waaw waaw kon xam nga dama doon laajte euh, boo xam ne. waaw dafa ñaan baat. waaw euh, borom kër gi jëkkër may ko may mm-hmm. a teg loolu euh, dafa ne nit koo xamante ne tey par maanaam jigéen joo xamante ne dafa ñaan baatam. laaj bii nii laajoon nga ko laajoon na ko sa kanam. Hmm. a trois semaines ci sa kër. Euh, en fait <coughs> lu dëgg kan moo ko fekk ah, voilà voilà dafa ni en fait jigéen joo xamante ne dafa ñaan baatam jëkkër ji may ko baatam léegi ci yan condition lañ koy mën a taxe sëy bi ah boobaa borom maanaam li ñu li nga xam ne moom la ñuy def moom loolu la ñuy tuddee alxol moo mën a nekk maanaam am na possibilité jigéen ji jëkkër ji may ko baatam am na benn possibilité mooy mu ne ko li nga ma joxoon bi nga may takk damay jëlaat lépp delloo delloowaat la ko loolu possibilité la bu am léegi bu boobaa bu ko jëkkër ji nangoo boobaa xulu la loolu bu boobaa nag benn weer maanaam déedéet bu gis maanaam bu gisee mbërëgam benn yoon rek sëy bi day tas bu gisee mbërëgam benn yoon rek sëy bi day tas. ci kaw ci kaw jëkkër ji nangu ko. nangu ba pare mu delloo ko can voilà léegi su fekkee dana na nanguwu ko bu boobaa nag dañ koy yóbbu ci juge bi léegi juge bi day xool su fekkee ne am na yu valable yoo xamante ne moom la koy tuumal loo xamante ne comme ay xàq yu mu ko manqué wala yu bu boobaa ci la koy doog a bi ci lay doog a mën a prononcer pour ñu tax bi su fekkente ne nag amul àq yoo xamante ne moom la ko manqué ba tax wala boog ay Euh, raison yu valable bu boobaa juge bi du mën tax sëy boobu tamit parce que sëy ci loxol góor gi la ne comme la waxaat bi yadihi uqdatun nikah voilà kon affaire bi ak ah, loolu waaw loolu moom mooy circonstance wallahu ta'ala waaw nga da nga ne jeu waaw fekk situation bi nga xamante ne exactement parce que loolu boobaa li loolu la ñu maanaam su fekkente ne situation la boo xamante ne juge l'islam amul comme ñu xamante ne loolu la ëppee ni mu xewee ñu euh, jamono wala surtout réew yi ñuy dund mm-hmm. bu boobaa dañ koy yóbbu ci koo xamante ki nga xamante ne maanaam moom autorité la ci diini maanaam boroom xam-xam la wala yu mel noonu ñooñu lañ koy yóbbu maanaam duñ jël tamit n'importe qui rek ci mbedd mi rek ne ko àtteel affaire bi parce que loolu soo ko defee <coughs> mais il faut ñu dem ci koo xamante ne moom maanaam xam-xamam wóolu lañ ko te it ak maanu dem wóolu nañ ko tamit boo wàcc kooku la ñuy dem mu daal di tëral àtte bi léegi nag voilà moom mooy mooy joxe mooy joxe voilà atte bi ce qui loolu moom mooy li alxattaab doon wax rahmatullahi alayhi bi mu doon wax ne euh, dëkk boo xamante ne réew moo xamante ne dañu dem maanaam jullit kiw amul maanaam qaadi amul amatul muslimiin ñoom ñooy qaadi maanaam mooy jullit ñi ñi de manière générale ñooy qaadi ce qui veut kenn ku ci nekk mën nga dem ci kenn ku mun doon ci dëkk bi wala ci koñ bi ci biir jullit ñi rek koo xamante ne moom ak maanaam xam-xamam mbir mi xam-xamam àttee sharia bi ak euh, ak kiiwam wóor na maanaam ak maanaam njort nañ ci moom ragal yàlla leer na rek kooku mën na tëral àtte moom comprendre wallahu ta'ala alam voilà cas de figure boobu ci lay ci nekk léegi bu fekkee ne ndaw si par exemple dafa téye boppam parce que amul période boo xam ne sëy bi dañ ko ciy mën a non non non sëy xam nga bu doon loolu la mais bu doon bu doon bu doon loolu la affaire bi simple bu doon loolu la kon <laughs> non ba kon bu doon loolu la sëy yëpp tas sëy wala quatre-vingt-dix pour cent tas na <laughs> tas na voilà. parce que ah <laughs> voilà non góor gi sax la ñuy wax ne subhaanallah góor gi la ñuy wax ne loolu lañu ñuy wax al ci charia al ila lu ko tudde mooy góor gi dafa téye boppam par rapport ak soxnaam pendant quatre mois dix jours yoo xam ne wala quatre mois astaghfirullah quatre mois yoo xamante ne jegewul soxna si nangu koo nangu koo laal nangu ko jege bu boobaa bu boobaa day dem ci juge juge bi ne. soit da ngay ànd ak sa soxna da nekk ak moom maanaam ak droit yi mu am ci yow yëpp en tant que jabar en tant que soxna wala ñu tas sëy juge bu boobaa moo koy obligé wala ñu tas sëy waaw loolu mooy góor ji mais jigéen ji amul loolu parce que sur un voilà parce que euh, beneen parce loolu il faut il faut que ñu ñu comprendre ko parce que <laughs> euh, euh, parce que loolu xataa subhaanallah am na beneen affaire boo xamante ne masala la bu am solo boo xamante ne moom mooy est-ce que góor gi est-ce que saa yu ko neexee rek ku ko neex rek bu ko takkee rek heure bu ko neexee mën na ko fase noonu loolu li nga xam ne euh, euh, dëgg xaqiqatan bu xoolee masala bi xóotal ko dëgg-dëgg day gis ne li Hanafi wax rahmatullah li Hanafi yi wax ci masala ci masala boobu moom mooy li tam li nga xam ne dëgg-dëgg mooy li li sax mooy li tegu maanaam góor gi du ñëw rek bi am droit saa yu ko neexee takk kenn heure bu ko neexee rek daal di koy bàyyi noonu parce que loolu tooñ gu rii rii day nekk ci lo ci mbir mu bu fekkoon seen loolu maanaam loolu moom moo tax xanaf yi rahmatullah dañ del góor gi bu nee day fase soxnaam amul droit fase ko lu dul ci ay ci ci ci ay ay anam yu leer lu dul ci ay argument ak ay ay ay ay euh, voilà ay ay anam yu leer mënul ñëw rek noonu rek wala su ma neexee fase ko su ma neexee takk ko su ma neexee déedéet loolu tamit te loolu te loolu xaqiqatan dañuy gis ne boo xoolee surtout surtout bu ñu demee ci benn qaa'ida bi nga xam ne kooku qaa'ida fiqhiyya la mooy taxayyurul ahkaam bi taxayyurul zaman wal makan maanaam actes yi léeg-léeg ni muy soppeekoo parce que jamono ji moo soppeeku ak place yi te loolu par exemple même Hanafi rahmatullah masalan utiliser nañ ko ci beneen règle parce que ñoom dañ jàpp ne comme jullit il est présumé euh, équitable maanaam il est présumé juste ñoom ñoom loo comme que loolu lañ jàpp alors que ñeneen ñi ci def dañu déedéet le musulman n'est pas présumé équitable juste déedéet justice maanute ak jub dañ koy prouver kenn du ko présumer ci dañ koy prouver maanaam moo moo xam-xama yam xam-xam kenn du ko présumer ah ni gars yi léegi nga xamante ne ñu la kii fu ñu ne diw kër doomu kan la doomu diwul ah kon de borom xamum la kaay ñu déedéet loolu amul de da nga koy prouver maanaam daa comme ça tout chose boo nee médecin la ana sa diplôme médecine lañ lay laaj voilà boo waree ubbi cabinet c'est pas parce que dama am dama ñëw rek taxaw ne gaa yi man man dama aay mat nangam nangam que da ngeen may jox seen doom ma di leen jàngal nga euh, euh, euh, ñëw nekk classe d'examen déedéet affaire bi demee noonu il faut que man ma prouver ko maanaam man ma wane ne man lii xam naa ko man naa ni ngi noonu du la voilà <laughs> justice maanaam justice tamit noonu la mel maanaam maandu te du du du lu ñuy présumer ci nit maanaam dafa war a nekk lu ñuy prouver euh, loolu moom moo tax xanafi yi rahmatullahi alayhim ñoom bi bi nga xam ne ñoom seen borom xam yu njëkk yi loolu lañ daan wax rahmatullahi alayhim dañ daan wax naan comme le musulman est présumé juste kon bu boobaa n'importe qui parmi les musulmans n'importe qui ci biir jullit ñi nag bu ñu ko jëlee mën nañ koo loo lu ne mën nañ koo seedeloo mais bi ñu defee ba nga xam ne dañu dem ba benn jamono ñëw seen borom xam dañu revoir ak copie boobu dañ ne ah, attention affaire boobu loolu nag léegi ñun dootuñu ko jàpp comme noonu parce que loolu bi ñu ko daan wax mooy jamono yu njëkk yi mais jamono jii dañoo dem ba jamono joo xamante ne bis boo defee loolu ñaari nit ñooy taxaw comploter daal di wax ne meurtre bi xewoon fële diw moo ko def moom lañ fekk mu rey ci mu mu rey ci ak ñu jàpp waa ji rey ko ci waxu ñoo xamante ne maa duuru maanaam kon boobaa at boobu dañ ko daal di màppal maanaam loolu la maanaam parce que acte bi day soppeeku selon époque bi ak place bi parfois ci kaw loolu nag loolu moom moo indi ci ci lan la masala maanaam nga fekk mu fekkee ji. ku góor non non ku góor ci la. voilà ci kaw loolu tamit loolu même wax jooju boo ko toppaatee ci ci ci yeneen maso bi sax da ngay gis ne wax jooju wax ju dëgër lay doon maanaam que ni mënuñu rek permettre góor n'importe qui rek muy def sa saa yu ko neexee mu takk kenn heure bu ko neexee mu bàyyi. saa mu am benn compte bu muy rendre à personne. non loolu mun loolu <laughs> parce que loolu buntu boobu bis boo ko ubbee surtout liñ jamono mais. li nga doon wax waaw eh? ah. ah non non loolu ci la un contrat ah, waaw waaw tontu naa ko si tontu naa ko kay voilà exactement maanaam ah, voilà loolu jigéen ah est-ce que dañoo foogoon ni mën na yomb góor jigéen non non non non mais sur loolu ah en fait man li ma ci desoon leer moom mooy. Hmm. parce que xam nga en fait bu fekkee ni ku góor ki day bañ di bañ di bañ di bañ. Hmm. ku góor ki mën na bañ un an deux ans trois ans. waaw te juge bi demul ci moom tas bi ku jigéen ki du mën na demee rek wala ku jigéen ki mën na dem ba bëggatu. waaw mais nan lay def pour génn ci sëy boobu. mais loolu la ñu ne wax nga ne c'est-à-dire que il faut que loolu moom tamit noonu la rek il faut que juge bi mën. voilà il faut que raison valable parce que su ba il faut que tamit waaj parce que loolu à un moment donné waaj tamit moom mooy xam ne. moom il faut mu bàyyi daw voilà moom moo koy xam voilà tout simplement. kaw bëgg du raison. Hmm? bëgg du raison. du raison bu valable boo xamante ne dañuy ñëw ne rek tas ci séeréer ci Mali foro noonu. bëgg tukki waaw waaw. léegi kaw kii tukki. Hmm. góor gi tukki. Hmm. jabar ji. waaw ñebe bu fa yàggee. voilà kooku tamit jabar ji su ko neexee mu ñaan mu ñaan baatam voilà loolu xam nga ñu mun ñu mun tas bi ci loolu xam nga tey bu doon góor ji jigéen jee tukki jigéen ji du mën tas sëyam ci dafa tukki alors que góor ji moom maanaam alors que bu dee góor ji tukki jigéen ji mën na tas sëyam ci kaw na góor ji moo tukki yàgg ma voilà c'est-à-dire que gis nga gis nga différence bi am. mais temps bi. voilà su fekkente ne toog na fa 4 mois 4 4 mois. te ah mais non jigéen ji mooy xool rek ndax day toog wala déet ah voilà mooy xool ba xam moom arrangé na ko wala déet su fekkee ne arrangé wu ko mu ne man arrangé wu ma sëy du ma sëy ci condition bi mais na par contre am na leen loo xam ne mat naa bàyyi xel su fekkente ne daf ko nangu woon dès le départ ci sëy doot ko mun bañ a su xamoon ne dès le départ que moom moom voilà individu bi moom day tukki lu bari te te day yàgg ci tukkee bi du tas sëyum ci ay naan waa ji dafa ñëwagul ah. xam ne nii waaw bu ko xamee non parce xam nga dafa am loo xamante ne. Euh, Euh, naka lañ ko dana kal al al al al ma'rufu aqlan kal mashrutu shar'an loolu qaa'ida la qaa'ida qaa'ida fiqhiyya la gis nga qawaa'id ni ñu amee solo maanaam al ma'ruf aqlan wala urfan loo xam ne dañ koo xam nii rek de manière générale maanaam ci xel ni mook li ñu sàkkal ci sharia ñoo yam tey par exemple waa ji bu ñëwee ni ah man de dama laa bëgg a takk nga ne ah, yow mbokki fan. nga ne man day euh, mbokki Montpellier ah mbokki Montpellier waaw waaw yow euh, euh, kañ nga nooy maanaam nga xam ni moom day tukki lu bari man kat damay tukki ah waaw de temps en damay paral di nekk Italie lu bari masala topp dafa fay toog parfois un an deux ans doo et cetera ba wala ñu xam ne immigré nga rek maanaam de manière générale yow dooy di def chaque quatre mois nga ñëw loolu doo ko def xam nañ ko loolu nga xam ne xam nañ ko ci dès le départ loolook lu ñu sartal ci charia ñoo yam parce que bi bi bi may contracté euh, contrat boobu bi mu koy def xamoon naa ne ci circonstances yi laay nekk loolu ak tey ñu taxawoon sartal ko ne ah bi kat pour ñu sart pour mu am ci conditions yi lay amee ñooyam parce que xamoon naa ci kaw loolu nag jigéen bi bu fekkoon ne dès le départ xamoon na ne waa ji noonu lay dundee ba pare nag mu dugg ci sëy boobu du mun ñaan ba tam ci conditions yooyu parce que su doon loolu la fii yëpp la ah. waa jigéen ñi day toog rek way dama wéet daal di jooy waaw waa ji woo téléphone bu jooy comme comme ni ko jigéen ñi defe bu jooyee non mais sax daal di wax ne kii waaye wala do gët nangam na go acca ñu daal di taf see <laughs> ah voilà bu fekkee ne waa ji nag moo tukki nag maanaam comme tey par bi ñuy tax bi ñuy takk sëy bi waa ji mi ngi woon fii ci dëkk mais bi ñu ko takkee ba ñu dem ba jëmmi jamono attention am na beneen affaire tam bu am léeg-léeg tamit loolu cas de figure bu mun nekk la muy jigéen ji ne ah maanaam waa ji waa ji ne ko man dama lay takk mais damay tukki maanaam comme ni ko kat d'ailleurs sax loolu ab atout la pour mën takk ndaw parfois maanaam maanaam ne bu ko bu ko bu ko bu ko takkee ba pare ci fan yi ci tegu wala ci weer yi ci tegu daa war a dem Italie par exemple ndaw ndaw si xam na loolu kooku bu demee tukki di du mën tax sëy bi fi mu koy mën tase mooy su fekkente ne waa daf koo takkoon ba ñu xamuñu woon loolu ci départ ba nga dem ba jëmm jamono mu ne ko nag léegi damaa bëgg dem émigré ji bu demee rek voilà ba pare toog yàgg fa nag bu boobaa bu boobaa ndaw si mën naa ko ak ci condition boobu parce que loolu yooyu yëpp dafa am dafa ma dafa ay xel voilà mais loolu ndaw si ci condition boobu lay mën a sëy alors que tey imaginer bu doon ndaw see tukki bu doon ndaw see tukki du mun tax sëyam ngir ne damaa tukki waa par exemple am na jëkkër senegal par exemple jékki-jékki dem États-Unis toog toog un an deux ans trois ans daal ni léegi damay tax sama sëy damay tax sama sëy parce que euh, man sama jëkkër nekkuñu abadan loolu du mun ne lan moo tax parce que ah maanaam parce que dommage bi nekkul ko côté moom moom moo créé dommage bi <laughs> voilà moo créé dommage bi te te bu doon loolu la kon jigéen ju nekk mën na mën na mën na mën na mën def mën na ko def liggéey sax day xam ne moom moom neex naa bëgg rek mu <laughs> non mais ça va fu mu sëyee rek fu mu demee <laughs> waaw rek daa di bu xësee ba jël dot bi rek daa di tukki dem toog gàtt waa daa di woote gars yi dañ sa sëy bi ñu tas mu dem takk keneen <laughs> ah, waaw yàlla nañu yàlla am bu ñu tukkee bu boo tukkee. Hmm. loolu dañ koy dama koy gis naa ko en tout cas man Sénégal. Hmm. sax ñu en tout cas xam ne dañu naan ay sëriñ la. ñu hmm. laa koy faral di nañ fa jël soxna bu ñuy ñibbi ñu ñu ñu tas. Euh, loolu euh, dañ koy loolu moom mooy euh, ñaari ñaari maanaam dafa am ci ñaari situation dafa am bu njëkk bi moom lañuy ñuy tuddee almutaa question bi mooy lan. voilà loolu mooy ziwaajul mutaa dafa am benn partie bi loolu moom dafa xaraam ci ijmaa ahlus sunnati wal jamaa ci ci yi ñoo ñoom ñooy ñoo ñoo ko daganal euh, maanaam mooy ne moo loolu la ñu tuddee mariage temporaire voilà jeex na loolu léegi yaakaar naa Sénégalais dootuñu ko laajate parce que xam nañ voilà léegi mu am beneen affaire bu am mooy euh, ki nga xam ne dafay tukki dafa dafa da dem fenn xam ne moom du fa yàgg wala dina fa def deux ans trois ans le temps que mu koy nekk mu bëgg fa am soxna loolu bu fekkee ne daf ko def ci yii nii rek def ko loolu moom day am bàkkaaru wor mais bu sëy bi dina dagan parce que condition yi nga xam ne moom la ñuy daganal fi yëpp ñu fi comme jigéen si nga xam ne tamit daf ni war dafa gis ne euh, euh, euh, day dugg ci sëy bi am intention après maanaam borom fase waaju waaju fase ko après mu attaqué ko justice comme li ñuy def ak borom xaalis mu attaqué ko justice ah gars yi ah gars yi jël xaalis waa ji xaaj ko ñaar jox ko benn bi bi ci def et cetera maanaam moom moo xam ne loolu la mu sëy bi dagan na mais sauf que int maanaam bàkkaar bi muy am yooyu yeneeni bàkkaar la yu yu ci la nit ki noonu koo xamante ne bi muy dem daf ne daf ne daf ne ndaw si lii moom ko def li nga def dafa xaram fi ku nekku ku dem ne ndaw si man euh, ñëw ne ah man kat dama fee ñëw doxandéem laa euh, dama leen di takk dama bëggoon a takk ndaw si nag dama bëggoon ngeen man may may ma seen doom nangam euh, mais nag fii ak ñaari at damay dellu te bu may dellu xam naa ni rek dama koy daal di yeewi maanaam xeet yooyu loolu ko def dafa xaram loolu moom dafa xaram parce que loolu moom la ñu tuddee ziwaajul muta ah enquête tout dépend waaw léegi nag imaginer kay bu fekkente ne waaw ah, léegi nag am naa ki nga xamante ne moom dafa ñëw waxul dara préciser wul dafa ñëw rek ne damaa bëggoon ngeen may ma ci mais moom ci intention mooy buy dem da koy kooku moom mooy am Euh, bàkkaaru woor beeg yooyu noonu ak lépp lu aju ci dommage yi nekk ci loolu cependant cependant sëy bi moom dagal na voilà comme ni alxaasi ay yaatu alxamtulaa rek borom xam-xam yëpp d'accord nañ ci loolu waaw waaw mën na ah. waaw mën foofu insha allah boo xamante ne sax mu wér est rek est da koy wàcc su la koy wax moo tax euh, mais mais xam nga imaginer tey imaginer tey nit ne maanaam taxaw faqe daan ne waaw na ko da buntu boobu li muy ubbi ci ay musiba parce que parce que mariage tamit dans en quelque sorte am na benn partie bu ci li chrétien di wax naan pour le meilleur ou pour le am na ci partie en fait peut-être ñoom dañ dem ba extrême bi mais am na ci partie quand même mi ngi mel ni sa doom rek mu c'est pas parce que dafa feebar nangam nangam suñu sa doogu doogu téy tout de même ñu ko yor yor ko et cetera voilà ak tamit ne voilà bu fekkee <laughs> euh, maanaam nit ki dafa dafa dafa amoon maanaam jëkkër ji dafa amoon mu jekki-jekki daal di ñàkk est-ce que waa ndaw si day ñaan baatam <laughs> yooyu yëpp moo der du non non non en fait dani yéen ci loolu lu amata bàyyi la xadis boobu xadis boobu yéen ci saa sallam dafa ni maanaam dafa joxe cas de figure yi existé ne yii nit ñuy takk jabar wala ñuy dugg ci sëy ci maanaam ngir bu ñuy seet d'ailleurs ji jigéen la joxe example mais jëkk góor maanaam kii bi tamit côté bi tamit nekk vice versa la ko mooy ne dañ ngir alalam ngir askan wa mu bokk ngir taaram wala moom ngir diineem maanaam loolu mooy moom xoolal jamonoom loolu moom moo am bon même suñ jamono am na yeneen yu ci yokk lu demee nekk ay <laughs> mais loolu mooy askanam loolu askanam la euh, la dugg mais non par exemple ay euh, ay ay par exemple ndaw si euh, intellectuel la bu ma ko présenter maanaam bu may muy bu nekkee suñu biir xarit yi bu ñu buy wax gis nga dañ may gën a jox wala <laughs> ah si wala bu ma ànd ak moom damay am kot ah. waaw wala boog bon xam nga voilà voilà yu mel ay xeet yi ay <laughs> ah, ah. mais mais loolu loolu yéen di saa salama dafa ni hmm. mais yow li may digal mooy tànnal borom diini ni euh, euh, ci quatre a tax. déedéet condition. loolu maanaam information la. voilà hadith bi constat la constat la. voilà mooy xoolal imaginer euh, léegi d'ailleurs dafa ne sax képp ku jigéen ngir alalam mu ne am na beneen hadith bu ko wax mu ne ni laa li maalihaa la mu ne mu ne fa la alla maalaha wala boog fa asa wala boog la alla maalaha an yutghihinna wala boog mu ne la tankaxal mar'ata li jamaliha la alla maalaha an yubghihinna maanaam bu bu leen takk jigéen ñi ngir seen seen alal parce que amoon na seen alal googu dañ leen di beewloo day tax ñuy mën di féeteeru du dëgg waaw mais loolu moom parce que jigéen moom loolu loolu bon ñun ñëpp xam nañ comprendre nag loolu bu fekkee da da la mottali sa dépense mottali la sa kàddu bu fekkee ne dafa laa yoroon si wala non bu fekkee moom kay ñaari kàddu am moom waaw bu fekkee ne moom loolu moom moom moom kaso kaso après yow moom moom doo am am benn kàddu moom léegi su fekkente ne tamit non si su fekkente ne tamit euh, euh, waa ala kulli xaal moom comprendre nañ ko quoi. xaalis benn daal du du choix du kii quoi du doy jël comme. déedéet non non non non non non moom yéen si saa sax ko dafa déconseillé loolu fortement. voilà dafa déconseillé sax nit ñi di takk ñuy jigéen ñi ngir alalam. voilà. dégg nga beneen bi moom mooy bu dafa déconseillé tam nga tax ko ngir taaram kese parce que taaram googu daf day tax mu yëg boo ko waxee la mu la xanaa xanaa xanaa xooloo ko moom xool ba bu benn la mais ñëpp ñoo xamante dañuy fase seen soxna ndax comme ne doon wax waaw ma di ndax loolu moo am dañu naan seen soxna yi dañu am coro rab léegi mënuñu seeg moom léegi. ah waaw non loolu fekk loolu loolu bu mën na ko faj wala mënu ko faj quoi. loolu aussi waaw ah, loolu ak ñi nga xamante ni nga am cas quoi mais dafa faj soxnaam ndax lan soxna si dafa wax nekkatul nekkul sama kilifa sa yaay mu nekk sama kilifa lu mu wax la. Ah, waaw. bu bu dee bu dee bu dee bu dee mën na ñeme na ko wàcc am na am na ñoo xam wuñ ko <laughs> waaw non waaw non ba pare dafa am benn affaire même ci affaire alal doon imagine même da ngay gis différence bi am sax même euh, entre rek jigéen ji nga xam ne da nga koo fekk rek ci këram ak jigéen ji nga xam ne moo la moo sëy ci ñëw fekk la ci sa kër

suñu benn xel. turu ndaw si la nekk. waaw waxee lu neexul ndaw si ndaw si boo leen gis ci ay dëkk yu wute nii rek. boo bu ñëwee sa kër ak boo demee këram du leen. ñaar yooyu rek boo ñëwee këram ak bu ñëwee du leen. fee da ngay gis mu dos yi toog mais boo demee moom waaw léegi nag imaginer fi nga xamante ne nag ci base boobu la teg ndaw maintenant nag am na ci jigéen ñoo xamante ne ñooñu moom vraiment noo mun ci mel maanaam ñoom buñ la yoreloon adduna li ci biir sax gisuñu loolu am na ñu mel noonu comme sayyidat Khadija radiyallahu anha waaw waaw moom moom noonu la meloon waaw.